بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا وربك الغفور الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم صدق الله الله رسوله النبي bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalina sayidi alawalina walaxirin sayidina wa xabibina wa shafiicina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain wa radiya allahu tabaraka wa taala an qutbi alcaarifina wa imaami siddiqin mawlaana abil abbaasi ahmad ibn muhammad attijaani wa xulafaa'ihi almuhtadiin wa ahli tariqatihi alfaa'iziina arraabihiina amma ba'du qaala almusannifu rahimahullaahu rahmatan waasi'a wa nawwara qabrahu bi anwaarihi saati'a kitaab baabul iimaani wa qawli nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam wala boog gi nga xam ne moom la ñu gisoon ci jotaay bi weesu fi ñu yemoon mooy baabu du'a ukum imaan baabun du'a ukum imaanukum li qawlihi azza wa qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum wa ma'na du'aa'i fi lughati al imaan jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ kitaabu badul wahyi ci xadis bi nga xamante ne moom lañu ñu mujje woon a gis te moom mooy xadisu sayiduna abdullahi ibnu abbas radiallahu taala anhuma bi nga xamante ne moom la jàng jëlee ci sayiduna abu sufyan ibnu harb radiallahu taala boobu li nga xam ne moom lañ ci fàtte woon a joxe ci suñu jotaay bi weesu moom mooy euh, taxrij bi maanaam wax fi nga xamante ne foofu la xadis foofu yëpp foofu la xadis bi nekk ci yeneen i téere yi ak ci téere imam al-Bukhari bi rahimahullah saxeexu maanaam xadis bi ñëw na ci saxeexu imam al-Bukhari ci fukki yeneen fukki bërëb ak ñaar moo ci xadis numéro 51 2681 2804 2936 2940 2978 3174 quatre mille cinq cent cinquante trois mille neuf cent quatre vingt mille deux cent soixante sept cent quatre vingt ak sept mille cinq cent quarante foofu la xadis bi ñëw ci saxiixu imam al-Bukhari rahimahullah niki noonu saxiixu imaamu muslim rahimahullah xadis bi ñëw na ci ci xadisu numéro 1773 niki noonu imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu taala solo na ko ci xadis numéro cinq mille cent trente-six mi ngi noonu imam at-Tirmidhi rahimahullah solo na ko ci xadis numéro deux mille sept cent dix-sept imam Ahmad ibn Hanbal solo ko ci numéro deux mille trois cent soixante-dix ci musnadam rahima rahmatullahi ala al jami' amma li nga xamante ne moom la ñu jotoon a tàmbali ci suñu jotaay bi weesu ci wàllu kitaabul iman maanaam di wax ci wàllu ngëm ak di wax ci maanaam ngëmu borom ngëm ngëm gi nga xam ne moom mooy maanaam ngëm yàlla moom mooy cosaan ci lépp te moom mooy cosaanu xéewal yi te moom mooy buntu mucc niki noonu moom mooy yoon wi nga xamante ne moom la ñuy jaar ngir mën a yegg ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam euh, kon ngëm liñ ci gisoon moom mooy ni ay am na ay mbir yoo xamante ne gisoon nañ ko ci yooyu yëpp dafay tegtale ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala li nga xamante ne moom moo tax mu nose woon téere bi maanaam kitaabul imaan mooy def ci leeral wàllu ngëm ak li nga xamante ne moom mooy ni mu nekkee cosaan nekk maanaam li nga xamante ne moom mooy cëslaay ci yoonu yàlla waaye ci yoonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem ci yoonu yàlla ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jeex tàkk ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante loolu bo mooy mooy li nga xam ne moom mooy lu njëkk li nga xamante ne moom moo ko tax a jóg ñaareelu mbir mi nga xamante ni moom moo ko tax a jóg moom mooy dafay leeral ni ngëm yàlla jëf la ak wax maanaam lu ñuy fas ci xol la lu ñuy fas la ci xol ak li nga maanaam ak wax ak jëf tamit hmm. moom mooy kon la wax la ak ak <laughs> maanaam kon ngëm ngëm kon eh, ñett ñaari ñetti maanaam ñetti mbir la li nga xamante ne moom mooy li ñuy fas ci xol moom mooy li aju ci wàllu pas-pas yi mooy yi nga xamante ne dañ koo war a gëm door ko muy jëf yi nga xamante ne ay jëfi xol la ak li nga xamante ne ñoom ñuy làmmiñ yi ak li nga xamante ne ñoom ñuy cër yi yooyu insha allahu taala danañu ko leeral ci jotaay ci xadis yi nga xamante ne ñoom ñoo tax ñuy wax maanaam moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina indi ay xadis yuy leeral yooyu la mbir loolu moom mooy bu njëkk bi ñaareelu mbir mi nga xamante ne moom la ciy leeral moom mooy dàq li nga xamante ne maanaam dàq bi nga xamante ne moom lay dàq ak sax waxu ñépp ñi nga xamante ne dañoo bokk ci kuréel yi sànku yi waaye tamit di saxal li nga xamante ne moom mooy pas-pasu ñi nga xam ne ñooy waa ahlu sunnati wal jamaa ci wàllu ngëm ndax yoonu yàlla li nga xamante ne moom moo ci jiitu moom mooy nga bokk ci am pas-pas bi nga xam ne moom mooy pas-pas waa ahlu sunnati wal jamaa ndax képp koo xamante ne da nga yor beneen pas-pas bu bokkut ak ñoom seen pas-pas ak yoonu yàlla du mën a wér mm. li tax du mën a wér moom mooy ndax ngëm mooy cëslaay bi moom mooy cosaan bi moom mooy li nga xamante ne moom bu baaxee lépp baax waaye bu baaxee lépp mën a baax waaye bu bonee nag moom lépp day daal di jaare foofa loolu mooy li nga xamante ne moom moo ko tax a jóg bokk na ci li nga xamante ne moom lu ëpp ci li mu leeral ci buntu boobu moom mooy li li tax maanaam maanaam ngëm nekk gi mu nekk lu yokk ak wàññeeku nekkul benn mbir kese bu ñuy teg waaye maanaam maanaam day mën a yokk di mën a wàññeeku te bu boobaa li muy teg ci moom mooy li murji ay wax loolu amul ndax ñoom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale ci jotaay yi weesu mooy ñoom dañoo jàpp ne maanaam ngëm benn rek la lenn kese la te maanaam man ni ma gëmee noonu la képp kenn ci yéen ñi gëme naka noonu noonu la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gëme ak mboolem yenent yi alayhim salaatu wassalaam niki noonu mboole maanaam ñépp daal ñoo bokk ni ñu gëme ndax ngëm pour pour ñoom ak dëggal kese la loolu nag loolu moom amut te loolu la doon leeral moo tax mu indi xad maanaam mu indi aaya alquran yi nga xam ne moom la bëbëstalee wax ji nit ki noonu dëgërale ko ay wax yu borom yi xam-xam ak nitu yàlla yu mag yi nga xamante ne ñoom ñooy ci bokk ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum ak ñi bokk ak ñu ñëw ci seen ginnaaw ci salafi ku mel ne imaam mujahid ibnu jabr rahimahullah ak imaam abdul ak ak ak sayidna abdul abdul aziz rahimahullah maanaam bokk na ci li nga xamante ne moom moom maanaam kon foofu dafay dàq waxu murji ay waaye dafay dàq tamit ñi nga xamante maanaam bokk na ci li nga xamante ne tamit moom moo tax mu daal di samp bunt bi moom mooy di dëgëral ne li nga xam ne moom la xad euh, xadariye yi wala bokk wala bokk rawa euh, maanaam jabariye yi ndax dafa am ñaar maanaam murji ay <coughs> euh, mur murji ay ñoom ak jabri jabri yey ñoom ñoo ñoom ñoo nuroo maanaam ndax ñoom jahm maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy taalibey Jahm ibnu Safwaan ñu leen di wax al Jahmiya ñoom dañoo am ñett maanaam ñetti jiim la ñu boole te ñetti jiim yëpp benn baaxu ci lépp a bon maanaam dañu bu fekkente ci wàll ni ñuy jàppee ngëm ñoom ñooy murji ay bu fekkente ne ni nga xamante ne noonu la ñuy jàppee ndogal ñoom ñooy jabari yi waaye su fekkente ne ni nga xam ne noonu lañuy ñuy jàppee euh, euh, turu yàlla yi ak ay meloom ñoom ñooy jaxmi yi maanaam moom mooy lan moom mooy ne bu fekkente ne jaxmi yi mooy lan maanaam jahmiya yi ñu ngi leen di wax ñoom ay mu'attila lañ mu'attila moom mooy dañuy dàq melo yi borom bi subhaanahu wa taala maanaam ne ñoom dañoo jàpp ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam dafa am rek ak nekk-nekk waaye amul ay melo yoo xamante ne yu nekk ci moom la loolu moom mooy benn bi ñaareel bi nga xamante ne moom la ñu ñaareelu mbir mi nga xamante ne moom moo nekk ci ñoom te loolu wérut moom mooy jabriya maanaam moom mooy jàpp gi ñu jàpp ne yàlla moom mooy forcer nit ñi ci loo xamante ne amuñ ci benn tànn tànn benn tànneef maanaam mooy ne ak tànneef jëmmi ne lii ma lii tànneef la boo xamante ne nekk na ci nit ki loola amul bu boobaa li tax loola nag du le fait que ni gëmuñ maanaam le fait ñu jàpp ne yàlla mooy dogal mbir mi mooy problème bi problème bi fi mu nekkee ñoom ci ñoom moom mooy ne nit ki amul responsabilité ñoom foofu lañ teg mbir mi loolu moom moo tax seen pas-pas maanaam nekk pas-pas ñu am al irjaaw mooy pas-pasu murji ay mooy lan mooy kii day def lu baax ndax yàllaa ko ci xiir nit ki noonu kee day def lu bon ndax yàllaa ko ci xiir waaye tamit bu ñu deewee ñoom ñëpp képp amul maanaam amul rapport bu am diggante def lu baax ak dem àjjana nit ki noonu amul rapport bu am diggante def lu bon ak dem sawara maanaam ngir pour ñoom nit ki mën naa saxoo ci di def lu baax waaye bu deewee day dem mën naa dem sawara ngir ne comme yàllaa ko forcé woon mu mel ni mu mel fii ci àdduna dong niki noonu rek da koy forcé waat yóbbu ko sawara loolu moom mooy xool rek niki noonu tamit maanaam nit ki tamit mën naa dëkk ci di def lu bon ba pare dee dem àjjana lu tax ngir ne ñoom ngëm gi ci jëmmi boppam rek moom moo am solo maanaam mooy ci xol lay ne maanaam ni nga xamante ne noonu la ak kéefër du maanaam ginnaawu nit ki bu xësee ba nekk yéefër jëf ju baax dootu ko jariñati ñoom noonu la ñu jàppee ni nit ki tamit bu xësee ba ngëm gëm yàllaat jëf ju bon dootu ko wàññeeti dara maanaam loolu nag moom mooy pas-pas bi nga xamante ne moom la ñu am waaye pas-pas boobu bokk na ci li imam al-Bukhari rahimahullahu taalaa di leeral fii maanaam ci bunt bi moom ngir dajji maanaam pas-pas boobu ne pas-pas boobu baaxut waaye tamit pas-pasu ñi nga xamante ne ñoom ñooy xadari yi tamit loolu baaxul mooy ñi nga xamante ne dañuy dàq ndogalu yàlla borom bi subhaanahu wa bu boobaa maanaam ci boobu buntu borom maanaam bu boobaa ci boobu buntu jullit ñi ñetti buntu lañ ci am maanaam dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñooy qadari am ñi nga xamante ne ñoom ñooy jabari yeyi ñam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ahlu sunnati wal jamaa maanaam bu fekkente ne qadari yeyi la ñoom dogalu yàlla ci boppam la ñuy dàq maanaam ñoom dañoo jàpp ne mbir yi daal nit ñi ñoom ñoo nekk ci ñoom ñooy responsable ci lépp et que ñoom li ñu bëgg loolooy am maanaam yàlla moom ba mu bindee ci la pare ci mbir mi maanaam yàlla daal bind na waaye nag lépp li fi xew loolu yàlla dogalu ko mm. maanaam nit ñi ci seen bopp ñoom ñoo koy def maanaam nag ñooñu dañoo gën di maanaam du ñu benn groupe kese ay groupe yu bari lañu waaye ñoom ñëpp dañuy dugg ci ronu xadariya yi mu am loolu ñooñu mooy ñenn ñeneen ñaar meneen ñeneen ñi ci des moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy jabari yi ñoom la ñu tuddoon sànq waa ahlu sunnati wal jamaa ñoo nekk ci digg bi ñoom dañu ne yàlla moom mooy dogal mbir yi naa am lépp lu xew yàllaa ko dogal waaye nit ki am na lu ñu tuddee kasbu maanaam mooy loo xamante ne moom ci boppam mooy mooy ak fàggoom maanaam mu ne moom kat li nga xamante ne moom moo tax war a mën a xàmmee jëf joo xamante ne tey nañ ko ak jëf joo xamante ne teyuñu ko ñu mën leen a ràññetle ni ki noonu responsabilité bi nga xamante ne moom lañu koy teg ngir mu mën a nekk koo xam ne mu kallaf la loolu moom am na ci moom loolu tamit maanaam loolu dafay dafay dafay leeral mbir moomu te ñoom dañoo nekk ci diggante ñaari mbir yooyu moo tax mbir mi boo ko bëggee lijjanti maanaam nii nga koy jàppee moom mooy ne dafa am li nga xamante ne moom mooy xaqiqa bi nga xam ne moom mooy dëgg gi mu gilul deñ moom mooy ne borom bi subhaanahu wa taala mooy dogal lépp lu am moom moo ko def lépp lu xew moom moo ko dogal waaye nag moom borom bi subhaanahu wa taala loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy xaqiqa bi dul dañ amul kenn ku fi wax wala mu fiy def wala mu ludul ne ci coobare borom bi la amee comme ni nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala waxee wa ma tashaa'uuna illaa an yashaa allahu rabbul alamin du leen soob mukk lu dul xanaa mu soob buur yàlla mi nga xamante ne moom mooy borom mbindeef yi waaye loolu tamit maanaam mu am beneen beneen beneen wàll loolu moom mooy kon genn wàll gi maanaam moom mooy benn lunette yi bu fekkante ne ay ay ay ay lunette la yu ñuy tosol maanaam di ko gisee maanaam benn bëtu lunette bi moom mooy loolu moom mooy bu ndeyjoor bi boobu mooy bi ëpp solo maanaam loolu moom moo tax képp koo xamante ne dafay sóobu ci wàllu yàlla dafa war a bàyyi xel loolu ngir ne amul kenn kuy wax wala muy jëf wala muy def wala muy amal wala muy am sañ-sañ lu dul ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko dogal niki noonu amul dara luy xew lu dul ne ci ndogalu yàlla borom bi subhaanahu wa taala la amee loolu mooy benn bi ñaareel bi ci des bi nga xamante ne moom moo ko moom moom moom mooy ñaareelu euh, bët bi mooy bi bu bëtu lunette yi moom mooy sharia bi ne borom bi subhaanahu wa taala dafa def taklif maanaam dafa am dafa togg nit ñi jëf ba noppi daf leen a teg sharia ni leen def leen lii bàyyi leen lii ba noppi indi ci ay leeral képp koo xamante ne nekk nga ci lii te moom mooy li ma bëgg yow di nangam lu lu baax ngay am waaye képp koo xamante ne ci lu bon nga nekk sa bopp ngay lor maanaam loolu mu daal di koy indi leeral ko bu ko defee nag kon ñun li nga xamante ne moom mooy mazhabu ahlu sunnati wal jamaa mooy ni xam nañu ne xaqiqa bi dëgg dëgg mbir mi ni mu demee mooy ne yàlla moo dogal mbir yépp maanaam bu ma defee lu baax yàlla moo ko dogal niki noonu su ma defee lu bon itam maanaam yàlla ci boppam moo ko dogaloon waaye nag man aw ma sañ-sañu taxaw naan yàlla yow yaa ma def lu bon ngir maanaam xorma gi nga xamante ne moom la ñuy am ci diggante borom ak ñun ak borom bi subhaanahu wa ak teggin yi nga xamante ne moom moo war a am suñu diggante ak moom mi ngi noonu kon bu fekkente ne maanaam mënumaa sukkandikoo rek ci ne yàlla moom moo dogal lii kon nag man li yàlla bëgg duma ko def waaw maanaam daal nekk ca la nga ne loolu du mën a nekk maanaam ñaari bët yooyu faw nga koy xoolee mm. maanaam bëtu sharia bi ak bëtu xaqiqa bi loolu bu fekkente ne am na te sax na bu boobaa nag yo bu boobaa li ci des day daal di yomb mm. maanaam nga daal di xam ne kon kat li jabriye yi nekkee loolu du loolu wérul ndax ñoom xaqiqa bi rek lañ bàyyi xel waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy qadariye yi tamit li ñu nekkee loolu wérul ndax ñoom sharia bi rek lañ bàyyi xel mm. waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ahlu sunnati wal jamaa ñoom dañuy bàyyi xel sharia bi ak xaqiqa bi loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li wér ngir ne ñoom ñaar ñaari facette lañ ci benn pièce maanaam xaqiqa ak sharia ñaari facette lañ ci benn pièce maanaam ñoom ñaar moom mooy zahir ak batin maanaam ñaari mbir la yoo xamante ne kenn mënu leen a teqale mis mi ngi mel ni tey sama yére bi munuñoo teqale sama diggante biir yére bi ak biti bi maanaam noonu dong la mel loolu kon moom mooy ñaareelu mbir moom mooy beneen mbir bi nga xam ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala bëgg na maanaam nam na koo leeral waaye beneen bi nga xamante ne moom lay leeral fii moom mooy ne masalan maanaam mooy mooy ci wàllu ngëm maanaam le fait que du nekk nekkul benn mbir kese loolu dafay dafa am leneen loo xamante ne moom lay waral moom mooy ne kon képp ku ci nekk maanaam du ñu mel ko maanaam murji ay yi nga xamante ne Euh, ñoom euh, euh, dañoo dañuy dañuy jàpp ne comme comme benn mbir kese la maanaam kon loo boo dee def lu bon garaawul du la wàññi dara waaye tamit doo mel comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy jabriye yi ak mu'tazila yi nga xamante ne ñoom dañoo jàpp ne comme képp kuy def bàkkaar maanaam bàkkaar yu mag yi képp ku ko def rek maanaam lu demee nekk wax lu du dëgg lu demee nekk rey nit lu demee nekk njaaloo lu demee nekk naan sàngara lu demee nekk njabar lu demee nekk wor lu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay xeeti bàkkaar yu mel noonu la ñoom dañoo jàpp ni képp ku ko def rek maanaam da ngay daal dem sawara lu tax maanaam bu boobaa moo mu'tazila yi ñoom dañuy jàpp ne da da ngay dem sawara nda ngir ne euh, euh, waaye nag da fay sax donte donte doo yéefir waaye doo jullit ñu ne kon ci loo ne mu ne ci diggante bi nga ne maanaam diggante maanaam nekkoo yéefir nekkoo jullit ngir ne ñoom sañu ñoo wax ne waa ji yéefir la mm-hmm. waaye conséquence bi ñu koy teg rek moo ñu jàppoon ni yéefir la ñoo yem ndax lan ndax ñoom dañuy jàpp ne waa ji faw day moom bu dee def na bàkkaar bu mag day dem sawara maanaam tey nit ki bu njaaloowee day dem sawara nit ki bu waxee lu du dëgg day dem sawara nit ki bu rayee nit day dem safara nit ki bu fekkente ne dafa sàcc day dem safara nit ki bu naanee sàngara day dem safara nit ki bu njabaree day dem safara maanaam ñoom jàpp nañ ne lépp lu mu mën a def rek ci loo xam ne ci bàkkaar yu mag yi lañ ko boole rek day dem sawara waaye bu boobaa ñoom li nga xamante ne moom lañ jàpp waale maanaam lañ jàpp mooy ne bu fa demee dafay fay sax dootu fa jugee mm. maanaam ah, ah, jabariye yi moom dañoo jàpp ne sax faf ab yéefir la faf maanaam kon loolu moom li teqale diggante ñooñu ak waa ahlu sunnati wal jamaa ñi nga xam ne dañoo nekk ci digg bi mm. jàpp ne ngëm du benn mbir kese mm. loolu moom bokk na ci li nga xamante ne ci jotaay bi weesu yi ñu gisoon daf koy wane te loolu moom moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala nase bunt bi bokk kon bu bo ma yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne euh, yu yu yu mat a leeral la inchaa allahu taala am na yeneen yoo xamante ne dafay aju ci wàllu melay borom bi subhaanahu wa taala waaye loolu li ci ëpp def koo indi ci kitaabu tawxid waaye inchaa allahu taala kon imam al buxaari rahimahullahu gisoon gisoon nañu wax jooju ba yegg si ci fi nga xamante ne moom la ñu wax ne baabun du'a ukum imaanukum buntub du'a ukum seenu seen seen du'a seenu woote maanaam seenu ñaan maanaam yooyu yëpp mu tuddee ko imaanukum moom mooy seenu ngëm maanaam muy tegtale lool te loolu waxoon nañ ne wax la joo xamante ne Mawlana Ibnu Abbas radiyallahu taala anhuma moo ko wax bu boobaa li nga xam ne moom mooy ni li mu lëkkaloo moom mooy wax ji nga xamante ne moom la wax wa qaala Ibnu Abbas ci beneen bunt bi ne bun li mu wax ne baabun foofu ak njuumte la goo xamante ne mm. eh, ñi doon recopier maanaam ñi doon toxal mbir mi ñoom ñoo ci juum maanaam ne baabul ñoom moo tax ñu ne du'aa'ukum imaanukum bi dafa lëkkaloo at wax ji nga xam ne moom la wax fële ne wa qaala ibn Abbaas shir'atan wa minhaaja sabilan wa sunna ba pare daal ci teg ne du'aa'ukum imaanukum mu ne li qawli li qawlihi azza wa jalla qul maa yaaba'u rabbikum rabbi law laa du'aa'ukum waxal ne seen borom ana maanaam fa du leen faale bu dul woon seen du'a yi ngeen di def mu daal di wax nag waaye du'a bi maanaa bi moom mooy mu ne mu ne ci luga imam al-Bukhari rahimahullah nga xam ne luga wi bu mag la hmm. maanaam daal di ciy teg ne maana a maanaa ak ak du'a baatu du'a fi lugati ci làkk mooy al imaanu ngëm maanaam loolu benn la ci maanaa yi bokk na ci nag maanaa mooy na ngir ne moom mooy jaamu yàlla hmm. comme ni ko yenente bi waxe sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu sayyidina Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne jotoon nañ ko junju démb nga xam ne mu ngi ci sunan yi ci sa càllale goo xamante ne gu wér la gu dëgër la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ni ad-du'a huwa al-ibada daan ni ñaan maanaam ad-du'a baatu du'a moom mooy jaamu yàlla ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa wax ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna alladhina yastakbaruuna an ibadati sayadkhuluuna jahannama daaxirin maanaam nga gis ne aay boobu borom bi subhaanahu wa dafa wax ne euh, dafa wax ne seen borom de nee na ñaan leen ma ma may leen maanaam du'aa'ukum woo leen ma maanaam ud'uuni astajib lakum ma wuyu leen ba pare daat ci teg innal ladina ga naka gaa ñi nga xamante ne yastakbiruna ñu ngi rëy rëylu an ibadati wëllif jaamu ma maanaam nga gis ne kon du'a bële maanaam ndekete ndekete jaamu gi lay tekki maanaam te bu fekk mu ne ko ñooñu sa yadxuluna di xel sëf nañoo dugg jahannama jahannama daaxirina sax fa béer fa maanaam kon bu boobaa ñu gis ne euh, li mu wax ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya boobu la firi ci ne duwaa u ak duwaa u foofu maanaam ibaada lay tekki jaamu yàlla hmm. waaye bu fekkente ne jaamu yàlla moom mooy ngëm maanaam ngëm comme ni ñu ko gisee woon ci jotaay bi weesu ci li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu indi woon hmm. ci ay wax moom day tegtale ne ngëm gi yëpp maanaam moom mooy jaamu bi maanaam jaamu yàlla mbooleem luy dugg ci jaamu yàlla rek dañ koy maanaam mën a dugalaale ci buntu ngëm hmm. waaw loolu kon ci boobaa ci loolu lañ koy dugal ab li nga xamante ne moom mooy bokk na ci liy leeral ne baabul bii tamit ak njuumte la goo xam ne dañ ko ci dugat waaye bokku ci woon moom mooy ne li nga xam ne noonu la tuddee bunt bi ndax bunt bi ni mu ko tuddee mooy baabul imaane buntu ngëm wa qawlin ngir leeral lépp luy ngëm wa qawlin nabi yi ak waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne buniya al islaamu buniya tabax nañu al islaamu lislaam bi ala xamsin ci juróom maanaam loolu muy mboolem luy lislaam rek dañ koo tabax ci juróom juróom yooyu nag ñoom ñooy ponk yi hmm. maanaam nga gis ne kon juróom yooyu nag ak xadis bi nga xamante ne moom la ciy teg di tegtale ne te xadis boobu mooy xadis bi wax ci loolu mooy wane ni kon ba tey ci ndem bunt bi la ñu nekk et que baabun bi ñu fi teg noonu kooku xeetu njuumte la mu ne moom imaam al buxaari rahimahullahu taala muy dugg kon ci juróom-ñetteelu xadis bi nga xam ne moom mooy xadis su saxiix bi imaam al buxaari rahimahullahu taala daa di wax bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi xaddasanaa ubaydullah ubaydullah ibnu muusa te moom mooy ubaydullah ibnu muusa ibnu abil muxtaar bazam al absi mawlaahum ñu koy dàkkantele abu muhammad mu nga dëkkoon ca kuufa moom mi ngi génn àdduna année deux cent treize ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am ñu ne deux cent douze am na ñu ne deux cent quatorze moom moom moom mii maanaam ku ku ku ku wóor a wóor wóor la woon waaye am na ñoo xamante ne maanaam comme ñenn ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo jàpp ne maanaam saduq la maanaam koo xamante ne ku dëggu la léeg-léeg am na ay ci ay waxam yoo xamante ne taxu ko dëgër noonu maanaam loolu am na ñu ko jàpp ci biir Euh, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim euh, waa waaye li nga xamante ne moom mooy li li mooy waaye doy na ci maanaam ni dëgër na mooy imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo na ci moom mu ne Ubaydullah ibnu Musa moo ñu nettali qaala nee na axbaranaa waxoon nañ li nga xam ne moom mooy axbaranaa li muy junj ci jotaay yële weesu mu ne axbaranaa xabaare nañu Hanzalatu ibnu abi Sufyan moom mooy Hanzalatu ibnu abi Sufyan al aswad ibnu abdurrahman ibnu safwan kooku mu ngi génn àdduna cent cinquante yi ñoom ane ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa moom qurashi la moom moom moom qura qurashi la makka la dëkkoon moom mu ne moom an ikrimata ibnu xaalid moom mooy kooku moom mooy ikrimat ibnu xaalid ibnu al ibnu hisham ibnu al mughira al qurashi moom it qurashi la moom dàkkantalam moom mooy abul abul xaalid euh, qurashi al qurashi al maxzumi al makki al muqri mooy jàngkatu alquran bu mag boobu nga xamante ne moom mooy ikrima rahimahullahu rahmatan waasi'a moom mu ne moom mu jëlee ci an ibnu omar muy abdullahi ibnu omar ibnu alxataabi radiallahu taala anhuma moom mooy abdullah mooy ku siiw kooku borom xam-xam bu mag book bokk ci abadilatul arbaa ñeenti abdullah yu mag yi nga xamante ne ñoo nekkoon ay xale ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te abdullah kon moom mooy abdullah ibnu umar ibnu alxataab ibnu nufayl ibnu abdul uzza ibnu rayah ibnu abdullah ibnu qurt ibnu razah ibnu adi ibnu kaab ibnu luway alxaalib al adawi rahima radiyallahu taala anhuma moom nga xamante ne ñu ngi ko doon dàkkantalee abu abdurrahman abu abdurrahman moom mooy dàkkantalam mu ngi génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaayu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi gën a siiwee ci ibnu omar maanaam moo tax fu ñu waxee ni ibnu omar nee na rek maanaam ñëpp dañuy daal di xam ne abdullahi ibnu omar ibnu alxataab la ñuy wax mm-hmm. radiyallahu taala an an anhuma ñu ko doon wax tamit al asar yi maanaam ki nga xamante ne moom mooy kii topp jeexitalu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jeex sa tàkk radiyallahu taala anhuma annahu qaala nee na dafa wax ne qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na bu nuye tabax nañ al islaamu islaam mooy diine jii dañ koo tabax alaa xamsin ci juróomi mbir bu njëkk bi mooy shahaadatu seede shahaadati seede an laa ilaha amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg laa ilaha amul kenn koo xamante ne moom mooy dafa ko dindi laa ilaha amul kenn koo xamante ne jaamu ko dana jariñ naka noonu jaamu ko ñàkk gaa jaamu dana lore laa ilaha amul kenn koo xamante ne moom mooy ki am ci dëgg laa ilaha amul kenn koo xamante ne mooy borom sañ-sañ di man di def niki noonu moom mooy ki fi jiitu te dootu fi toxoote te ki te moom mooy ki am ci dëgg illa allah ku dul allah muy yàlla wa an na maa ngi wedd saxal di dëggal di wóolu nekkat muhammadan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi mooy ndawal yàlla le maanaam kon ne loolu moom mooy ponk bu njëkk bi mooy ne laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ngir ne baatu laa ilaha illa allah moom ci ngay saxalee ne yàlla rek lañuy ñuy jaamu te du ñu jaamu keneen ku dul moom laa ilaha illa allah amuñu kenn kuy suñu jubluwaay koo xamante ne ci moom lañ jëm ku dul yàlla laa ilaha illa allah duñu toroxlul kenn te kenn moomuñu ku dul yàlla loolu mooy laa illa allah amul kenn koo xamante ne war nañ koo jaamu te buñ ko jaamoo nekk ci dëgg waaye buñ ko jaamuwul nekk ci caaxaan ku dul moom allah buur yàlla laa ilaha illa yoon wii ñu samp ngir jëm ci yàlla rek la jëm foofu lañ njëkk foofu lañ jóge foofu la ñuy mujj waaye nag bu boobaa ana nan laay xamee naka laay saxalee loola ak naka laa koy doxalee ni ko moom yàlla ni mu ko bëggee ngir ne laa ilaha illa allah mooy waruma def dara nit noonu di bàyyi dara lu dul xanaa mu neex yàlla waaye ana naka laa koy defe bu mu ko xamut ñu daal di indi muhammadu rasulullah maanaam ne yent yàlla muhammad nag sallallahu alayhi wa moom la yàlla yabal ngir mun mën maa leeral la loolu yépp loolu mooy fondement ngëm moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di jël buntu bi ñu daal di koy teg muy buntu ngëm lépp lu aju ci téere yi aqiida yi ci pas-pas yi ci lépp ci fii lañ ko teg ci baat bii lañ ko teg hmm. ki noonu yoonu yàlla lépp ci yoon ci baat bii la tegu mu daal di ciy teg ne wa mu daal di ciy teg ne wa iqaami salaat ak taxawal julli loolu awa ita i zakati ak joxe azaka wal xajj ak aj wa sawmi ramadan ak woor weeru koor yii moom mooy ibadat yu mag yi moo tax buntu fiq yi yii moom mooy li nga xamante ne téere fiq yi lii lay leeral ci téere partie yu njëkk yi yeneen parti yi nag aju ci li nga xam ne moom mooy muamalaat yi nga xamante ne ña ngi ko jànge woon ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy lu deme nekk ci buntu sëy ak lu deme nekk buntu fase ak yu deme nekk buntu ndono ak yu deme nekk buntu Euh, mira maanaam buntub njaay ak jënd ak yeneen ak yeneen yu mel noonu ak li nga xamante ne ñoom ñoo aju ci xuduud yi moom mooy atte yi maanaam mooy yi nga xamante ne ñooy sentence yi mm-hmm. nga xamante ne yooyu yëpp nag yooyu ngir ne euh, lii mooy yii juróom yii moom mooy fondement bi mm-hmm. maanaam kon lii hadis bi dañuy gis ne li nga xamante ne foofu moom la jiital moom mooy ne mooy ne baatu mooy baatu sahaada yi ñoom ñoo jiitu te ñoo gën a màgg ñaareelu mbir mi nga xamante ne moo ci tegu mooy julli mooy julli moo tax ak solaatu moom mooy al musalli ndax al mujalli mooy ki jiitu al musalli mooy ki ci tegu maanaam loolu moom moom moo tax as-salaat moo ci tegu loolu moom mooy ñaareel bi ñetteel bi moom mooy joxe azaka moo tax julli ak azaka kenn mënu leen tàqale imam al Bukhari rahimahullah dina indi xadis boo xamante ne day gën a leeral loolu mooy xadis Seydina Omar ibn al-Khattab bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne tamit moom mu li ci teg moom mooy aj ngir ne aj kon dañ ciy gisee ni ci xadis bi aj la jiital doog a wax weeru koor maanaam ak kon aj maanaam aji màkka am solo gi nga xam ne moom la am solo waaye nag am na ci yeneen riwaayaat yoo xamante ne sawmi ramadan lay jiital doo a dindi xajjul bayt ala kulli day wane maanaam ne ñaari mbir yooyu am solo gi nga xamante ne moom la ñu am solo xadis bi ah xadis bi imam al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci beneen bërëb mooy xadis numéro 4513 ci saxiixam imam muslim rahimahullah indi na ko ci benn bërëb waaye ñeenti yoon muy seizième xadisam bi seizième xadis bi ci euh, ci euh, saxiixam naka noonu imam at imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 2609 imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 5001 niki noonu imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala indi na ko ci musnadam ci ñeenti place ci musnad bi mille mille cinq xadis numéro 4798 xadis numéro 5672 xadis numéro 6015 ak xadis numéro 6301 kon loolu moom mooy euh, xadis boobu nga xamante ne moom mooy fondement di baasu lépp boo xoolee kon kitaabul iman maanaam nga xamante ne li fondement bi moom mooy xadis bi maanaam euh, moom la indi léegi kon ñu jàll ci li nga xamante ne moom mooy beneen xadis bi mooy baabu bu baabu buntu umurul imaani buntu bi nga xam ne moom lay leeralee mbiri ngëm maanaam comme wax na la nag ne la ngëm moom ay mbir yu bari la ndekete lu benn affaire kese léegi nag mu indi ak bunt boo xamante ne daf koy nose ngir leeral maanaam mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo ah, ñoom ñooy mbiri ngëm yi mm-hmm. ah, ah, maanaam ak bari gi nga xamante ne moom la moom lañu moom lañu bari mu ne wa qawlillahi taala ak waxam buur yàlla borom bi subhaanahu wa taala xam nga imaam al Buxaari rahimahullah maanaam foo ko fekk da gis muy indi wax joo xamante ne danaan la bunt bi ak waxu borom bi subhaanahu wa taala wala boog mu ne la bunt bi ak waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ak di sàmmonte maanaam ba da ngay gis buy indi benn tarjuma maanaam di wax naan buntu bi maa ngi ko nosee di ko tuddee nangam wax jooju boo ko xoolee da ngay gis ne baatu xadiisu yenent bi la ci boppam sallallahu alayhi wa sallam wala boog mu nekk baatu alquran ci boppam loolu mooy li ci ëpp te loolu subhaanallah loolu day wane ni nga xam ne noonu la taqoowee ak alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du wax sax ne masalan buntu bii kat ah comme day leeral nangam nangam laa ci bëgg déedéet danaan mbir muy wax ci nangam la léeg-léeg sax mu indi ba bunt boo xamante ne day indi titre bi daal di indi wax boo xam ne xadis la donte moom solowul xadis bi ngir sàmmontewul ngir matalewul ay chartam moom yi tax muy indi xadis waaye ngir rek wormaal waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo tax moom buy indi wax day daal di indi waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee ko bunt bi maanaam nga gis ne loolu benn gis-gis la boo xam te ne bu yéeme la bu kawee kawe amaan na loolu bokk na ci barke yi gën a tax borom bi subhaanahu wa taala bi te loolu daf ñuy jàngal ni nga xam ne noonu la ñu war a takkoowee ak waxu yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam niki noonu noonu la ñu war a takkoowee ak alquran te loolu bu ñu ko xoolee mboolem maanaam nitu yàlla yi ñi ci gën a kawe ñi ci gën a màgg mooy ñi nga xamante ne seen wax yépp dañ koy delloo ci kàddu alquran wala ak ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci seen mustalahaat yi ñuy jëfandikoo ba ci seen terminologie yi sax dañuy taamu bu ñu gisee ab wala ab aaya alquran wax ci benn mbir ñoom dañuy taamu di jëfandikoo baat boobu au lieu ñuy jëfandikoo baat bi ñeneen ñi xam ngir rek di takkoo ngir bañ a teggi seen tànk ci dara loo xamante ne lu nuroog alquran la wala sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. naam léeg-léeg boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am lu leen jañ ci ñu yóbbu leen ci ñu tuddee mbir mi ne buntu nangam daal di koy tuddee neneen mm-hmm. ngir ne loolu daf leen caa jañ waaye nag li nga xamante ne moom mooy li gën mooy doxalinu imam al Bukhari mm-hmm. rahimahullah nga xamante ne saa su nekk day indiwaat loo xamante ne wax ji day delluwaat ci alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon wa qawlillahi ak wax buur yàlla bi taala aji kawe ji laysa al birra sa nekkul al birra mbaax antu wallu ci ngeen di jublu wuju di di jëmale wujuhakum seen xar kanam yi qibalal mashriq di jëm ci penku wal bi ak soow déedéet loolu du mbaax allah maanaam fii dafay wax ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam bu ñu xoolee fii wax ji ah xam nga wàllu ngëm lay traité waaye bu ñu xoolee imam al-Bukhari rahimahullah mbaax la fi wax maanaam xadis bi aaya bi mu indi aaya bi mbaax lay wax maanaam ngir ne ngëm mooy mbaax hmm. maanaam nit ki fekk gëmut yàlla baaxagul loolu moom loolu loolu loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la fiy jàngale léeg-léeg nag ku baax mën naa def lu bon moo tax fii maanaam bu fekkente ne def na lu bon lu mu def lu mu bëri bëri bëri ci lu bon maanaam ngëmum gi moo not waaye nag bu fekkente ne ku ku yéeféer la maanaam lu mu def def lu baax maam dañuy xam ne ku bon mën nay def lu baax léeg-léeg bu boobaa li muy def lu mu rëy rëy rëy ci ci mbaax maanaam dañuy xam ne ah def na lu baax ñu nangul ko ne def na lu baax nag waaye nag munuñoo wax ne kon ku baax la maanaam ngir ne baax maanaam du du lii yëpp maanaam kon baax maanaam du féete penku wala nga féete sow wala ngay jub jël sa xar kanam di ko juble xibla di ko juble maanaam di julli di jëm maanaam mashriq ak maghrib comme ni ko yahudi wala nasaraan yi di defee waaye jubluwu ci loolu ma maanaam loolu yëpp tekkulu mbaax maanaam mbaax li koy régir du la maanaam sa sa fa nga bokk loolu régirul sa mbaax lu mbaax maanaam li ko régir moom mooy lii nga xamante ne moom mooy aaya yii nga xamante ne moom la borom bi sub maanaam lii jikko yii nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di leeral fii ci bunt bii ci ci ci aaya bi muy wax tamit ne maanaam loolu benn la ñaareelu mbir mi moom mooy ni nit nit ku sell dëgg-dëgg ba yegg ci dayak mbaax ba dootul nekkati koo xamante ne borom penku la wala borom sowu la comme ni ko alquran waxee ne ci leeram leeram gi nga xam ne mooy leeru diineem ji di leer gi nga xamante ne mooy jollee ci xolu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di branché ñi nga xamante ne ñoo jokk ci moom mu ne la sharqiyatan wala gharbiya féetewuñu penk waaye féetewuñu soow maanaam ay nit lañ ñoo xamante ne ñoom amuñu fenn foo leen dem foo dem ci gox yi doo leen fa fekk ngir ne ñoom féetaliwuñ seen bopp fenn fudul ci yàlla mm. ci yàlla rek lañ faral seen bopp loolu nag moom mooy mbaax mbaax mooy féete ca yàlla mu ne ak ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne walaa walakin na waaye nag moo tax muy wax ne loolu du mbaax mu ne walaa walakin na waaye albirra mbaax man mooy mbaaxu ka nga xam ne maanaam moo tax fii dañ fee xasaf maanaam birra man maanaam waaye mbaax mooy mbir mbaaxu ka nga xam ne mooy la nga xam ne moo tax ñuy wax mooy man ki nga xam te ne amana gëm na billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bis bu mujj bi wal yawmi ak bis al axir bu mujj bi mu waxul nag li nga xamante ne moom mooy maanaam waxul fii yawmu diin maanaam bisu pay ga waxul waxul yeneen yi ci yëpp yawmul xisaab maanaam bisu ceytu ga waaye dafa ne yawmul axir maanaam bis bu mujj bi ngir ne baatu bis yawm day tekk ci arab maanaam ak diir mooy période maanaam mooy kon ñun ñi ngi ñi ñun fii ci àdduna moom mooy alxayaatu dunya waaye al axirat moom mooy lu mujj li moom mooy bu ñu fi jógee maanaam liy xew ci diggante dee bàmmeel euh, barzax dégg nga yowmal xiyaamati euh, ba biir maanaam euh, jéggi siraat biir àjjana wa biir safara ak yeneen yiw yëpp ci àllaaxira la bokk maanaam mooy moo tax mu jëfandikoo baatu bu mujj bi mooy période bu mujj bi kon mu ne wa yawmul aaxir ak bis bu mujj bi maanaam bis bu mujj bi loolu tamit nga gëm ko wal malaayikati ak malaaka yi wal kitaabi ak téere bi maanaam téere bi maanaam mboolem téere yi daal di duggaale ci biir ngir ne ñoom ñëpp ñoo bokk message bi ñu indi wal bi ak téere bi mu ne wan nabi yii na ak yenente yi alayhimu salaatu te waxul wan nabi yi ak yenente bi mm. sallallahu alayhi wa sallam te bi mu ne alkitaabu benn bi la wax ndax alquraanul karim moom moo dajale mboolem téere yi mm. niki noonu mboolem yenente yi alayhimu salaatu salaam seen mission mi ngi daje ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. moo tax boo koo ci gëm rek mu da ngaa war a gëm ña ca des ñëpp waaye koo ci weddi weddi nga ñëpp comme ni nga xamante ne noonu moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala daa di wax ne kat kaddaba qawmu nuuhin al mursalin maanaam nitu yenent yàlla noox yi alayhi salaatu wasalaam ñoom weddi nañ yenent yi ànd ak ne moom yenent yàlla noox la njëkk yónni alayhi salaatu wasalaam ngir ne yenent yi képp koo ci weddi boo ci weddee kenn weddi nga ñëpp mu ne waa ata mu ne kon nag loolu moom mooy gis nga da ngay daal di kon gëm yàlla gëm yi gëm bis bu mujj bi gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yenent yi maanaam insha allahu taala dinañ gis ne gëm dogal bi tamit bu neex bi ak bu naqari bi ci la bokk waaye wa aataa muy joxe almaala alalam loolu kon mu maanaam lii nga xamante ne moom la njëkk a wax ci xol la aju waaye muy wax loo xamante ne léegi dafa aju ci jëf mu ne wa aataa te muy joxe almaala alal tax loolu lu jafe-jafe la joxe mu ne wa aataa muy joxe almaala alal gi ala xubbihi ànd ak gëm maanaam ci kaw bëgg sopp ànd ak sopp gi mu ko sopp maanaam bëgg gi mu bëgg alal gi waaye tax maanaam téréwut maanaam mu jël joxe ko loolu tamit muy ñaareel waaye mu koy jox zawil qurba way jege ñaale yi maanaam du xool ñi nga xamante ne bu leen ko joxee après day am retour sur investissement déedéet waaye zawil qurba way jege ñaale yi wal yataama ak njirim ñi xam nga ñii léeg-léeg retour sur investissement bi du ko tax a demee noonu wal yataama ak njirim bi wal na ak ñi nga xam ne ay miskin lañ amuñu dara wab na sabila ak doomu yoon maanaam mooy képp koo xamante ne dafa tukki nekk ci dëkk boo xam ne nekku fa dëkku fa te daf fay jaar jàll kooku la ñu tuddee joomu yoon mu ne was wasaa'iliina ak way laaj ñi ñi nga xamante ne dañuy wër dañuy dañuy ñaan ak di yalwaan ak di laajte ngir maanaam mbir mu metti bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala teg muy natt bu rëy rëy maanaam mooy mooy ñàkk goo xamante ne dafay tax ba nit ki di wëlbatiku di di di tàllal loxoom di ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy ay nawleem loolu tamit maanaam muy jël ñooñu di leen jox itam mu ne wa fir riqaabi waaye tamit dafay joxe wa bokk na te maam day joxe itam fir riqaabi ci baat yi maanaam mu tuddee baat jaam maanaam ngir goreel jaam mu tuddee ko maanaam mu tuddee ko goreel baat maanaam ngir ne euh, baat bi boo ko dindee ci nit ki nit ki dootu fi nekkate loolu moo tax muy wax ne maanaam mu tuddee kon maanaam riqaab mu tuddee ko maanaam jaam bi mu tuddee ko baat bi ngir ne ku ñu ta ba jaam dañ koy doya dal maanaam day mel ni ku ñu takk ci baat ba ci baatam maanaam ah, ne moom moomul boppam mm-hmm. ah, wa aqaama te muy taxawal maanaam loolu tamit mooy mbaax ak mooy mbaax mbaa ka nga xamante ne wa aqaama day taxawal asalaata julli mm. maanaam nga gis ne tamit di taxaw di julli loolu tamit dafa bokk ci mbaax mm. maanaam tey bu ñu wax ne rek yooyu waaye ñuy julli yooyu yëpp loolu du lislaam loolu rek du loolu rek du lislaam waaye ponk bu rëy rëy la ci lislaam mm. maanaam mooy julli dafa am solo maanaam léeg-léeg nga gis nit ki mu naan la non c'est xam nga Euh, man awma kii parce que xam nga liggéey bi moo tax duma mën di julli wala nangam et liggéey bi jaamu yàlla la am waaye lan moo tax julli tamit jaamu yàlla la lu tax julli wulo kon lu maanaam loolu mooy ne yow kon jaamu yàlla gi rek taxulaa wax taxulaa defa am na leneen lu nekk ci ginnaaw mbir mi mm-hmm. maanaam waaye moom dañ koy jiiñ mooy ne kon liggéey bi jaamu yàlla la kon euh, kon du ma julli subhaanallah maanaam léegi subhaanallah nit ñi dañoo jël léegi maanaam seen liggéey yi lañ def mu nekk seen ay yàlla yàlla nañ yàlla sàmm waaye nag wa aqaama kon muy taxawal as-salaata julli wa aataa muy joxe tamit az-zakaata azaka maanaam bul dëxëñ di di dëxëñ rek mu jàpp ne maanaam di denc rek da jàpp ne mbir mi loolu déedéet azakatam dañ ko war a génne mm-hmm. te danga koy génne jox ko ñi nga xamante ne ñoo ko yelloo ki noonu tamit da nga koy joxe fi nga xamante ne foofu nga ne mu ne wal muufuuna ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy matal bi ahdihim ci seen i kóllëre yi iza ahadoo suñ kóllërante maanaam suñu kóllërante kóllëre gi ak ku ñu mënti kóllëranteel bu boobaa dañ koy matal bu fekkente ne dañoo kóllëre ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam danañ ko gis insha allahu taala ci bunt bi kóllëre yi nga xamante ne moom la saxaaba yi radiyallahu anhum lenn ci ñoom doon kóllërante ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam matal gi nga xamante ne moom lañ ko doon matal ak war gi nga xam ne moom la doon war seen kaw mm. te léeg-léeg kóllëre googu du doon loo xamante ne farata woon la ba pare de déedéet léeg-léeg dañuy kóllërante loo xam ne du farata mm. ci kaw loolu nag boo maanaam charte tariqa yi nga xam ne ñoom ñooy tariqa yi jëm ci yoonu yàlla mm. ci charte yooyu lañ dugg mm. maanaam kóllërante gi nga xamante ne moom ngay kóllërante ak nitu yàlla bi ne ko man danaa jaamu yàlla te di di jox def lii nga xamante ne moom nga ma wax ma koy jaamoo yàlla mu nekk kóllëre goo xam ne dama ko war a fas sama diggante ak yàlla waaye ñu jaarale ko ci sa loxo ngir ne yow yaay ki may tegtal di ma wan yoonu yàlla maanaam bu boobaa kóllëre googu dañ koy matal borom bi subhaanahu wa taala nee na ñooñu daal ñi matal kóllëre yooyu daal ay nit ñu baax lañ mu ne ñooñu daal mbaaxu ñooñu ñoo moo bara mat a bàyyi xel waaye jàpp ko ba pare bàyyi ko moo tax képp ku ko buñ nee boo ko jàppee ba pare bàyyi ko da al ko maanaam loolu doy ci alkane mooy génn ci buntu mbaax maanaam génn ci mbaax loolu doy nag alkane dégg nga mu ne was was saabirina fii nag dañ koo nasab waaye dañ koo nasab ci tag ma alal mat ci tagg moo tax borom fii nii li waroon a jàll maanaam mooy comme yi njëkk yëpp dañ ko raf woon maanaam moom maanaam kon fii da gis ne li li bu doon ne day continuer danaan was na ak ñi nga xamante ne ñooy muñkat yi waaye fii dafa ne ni was na maanaam maa ngi tagg muñkat yi maanaam beral leen aw tagg ngir maanaam muñ comme ni borom bi wax subhaanahu wa taala ne ista'iinu bis sabri was salaa na ngeen di dimbali ko muñ ak julli maanaam ngir ne muñ moom cosaan la bu rëy rëy rëy ci yoonu yàlla mm. moo turu yàlla yi bi ci mujj mooy saburu maanaam mooy muñaakoon bi ngir ne turu yàlla yëpp boo leen dajalee dangay ngay incarner muñ moo tax képp koo xamante ne matal na turu yàlla yi mooy quatre-vingt-dix-neuf yi maanaam kooku mooy ki mat te kooku moom mooy ki nga xam ne mooy dàq muñ ci àdduna moo tax muñ dafa bokk ci li nga xamante ne lu fondamental la ci yoonu yàlla ndax képp ku dul muñ du mën a du mën a dem maanaam moom lu xew mu arrêté lépp lu xew rek mu taxaw lu ne mën na koo mën na koo bousculer lu ne mën na koo arrêter ndax ngir ne yoon wi dafa metti tamit dafa metti te dafa gudd kon loolu tamit moom moo mu ne moo tax maa ngi beral tagg muñkat yi fil ba saa yi ci ci weñso yi wat darra ak lor yi maanaam moom mooy musib mooy weñso moom mooy ak doole gu tara tar gu dal nit maanaam loolu mooy ak weñso waaye ak daraa yi mooy lor lor yu méttee métti mu ne ñi nga xamante ne ñoom ci ci ci mbir yu tar yi ak mbir yu metti yi mu ne loolu maa ñi nga xam ne ñoom ñi ngi sax ci nekk ci di muñ sax ca muñ googa ñooñu nag man beral naa leen tagg waxiinal si ak jamono jaweñ cogee dal maanaam jamono ji nga xam ne ci la mbir mi taree dëgg-dëgg parce que am na loo xamante ne moom mooy ne mbir mi tar-tar bi dafa général xam nga nattu léeg-léeg mu ñëw jamono ji muy ñëw ak maanaam ni muy njëkkee dal boobu day metti léegi nag mu am moment bi nga xamante ne bu dee nattu bi dafa nekk dans la durée nit ki day jékki-jékki benn moment mu mel ni ku koy commencer miin mais day jékki-jékki affaire bi réalité bi dabaat ko mu comprendre que ni moom ci nattu wu rëy la ne maanaam waaye jamono jooju tamit muy ciy nekk ci biir ak di ci gën a lab ak léeg-léeg mbir yi gën di takkarnaase bu boobaa muy gën di muñ loolu nag mu ne ñooñu ñi nga xam ne ñoo mel noonu maa ngi leen di tagg moo tax borom bi subhaanahu wa taala teg ci ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo matal lii lépp ulaa'ika yooyu la gaay alladina ñooy gaa yi nga xam ne sadaqu dañoo dëggu allah gis nga dëggu dëggu moom la tàmbalee te boobu ba léegi ñu ngi ci dëggu maanaam ndir na ngëm yàlla faw dëggu ànd ci niki noonu yoonu yàlla laa budda mooy tax dëggu mooy tànk bi nga mooy li ngay njëkk jéegi ngir dem ci yàlla maanaam tey bu doon ne dañ naan aw tukki la maanaam passeport bi mooy dëggu du sax billet bi passeport bi la fekk amaguloo dëggu mooy ne yow mënaguloo ah maanaam entreprendre ne xaaral ma jóg dem xool nu may amee billet ngir voyage abu dëggu mooy demagoo fet maanaam moo tax dëggu dafa nekk loo xamante ne maanaam mooy mu ne nag ñi mel nii ñoom ñooy ñu dëggu moo tax nit bu taxawee naan la dafa dëggu xool ko ba xam matal na di su fekkente ne matal na lii moom ku dëggu la waaye su fekkente ne matalul lii moom moo wax ne moom moo dëggu waaye ah nañu natt suñu bopp ñun ñépp ci lii maanaam kon mooy ulaika ñooñu le gaay moo tax mu joxoñ leen joxoñ bu sori ci ni ulaika yooyu le gaay maanaam ngir kawe giñ kawe ci borom bi subhaanahu wa taala alladina mooy ñi nga xam ne sadaqu ñoo dëgg wa ulaika te yooyu le gaay hum ñoom dëgg dëgg ñoom sax nag almuttaquuna ñooy ñi ragal yàlla maanaam ñoom dëgg dëgg ragal yàlla nii lay mel maanaam ku ragal yàlla dëgg dëgg jikko ji lay mel maanaam ñu gis ne aaya bi dafa tàmbalee mbaax ba pare jeexalee ragal yàlla maanaam ñu gis ne kon mbaax ak ragal yàlla benn la maanaam kon waaye maanaam bu ñu xoolee ne le fait ñu bokk aaya bi ñu nekk moom mooy al birru wa takkuwaa loolu moom day tax ab birru yor atte boppam takkuwaa yor atte boppam donte benn lañ ci cosaan waaye nag buñ nee wa alal birri wa takkuwaa dee leen dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla bu boobaa mbaax day jël lépp loo xamante ne moom mooy jëf yu baax yi mm. waaye ak lépp loo xamante ne moom mooy moytandiku yu bon yi mm. mu ne borom bi subhaanahu wa taala mu daal ci teg ne qad aflaxal muminuuna al aaya mu ne qad dëgg-dëgg aflaxa texe na al muminuuna way gëm ñi mu daal di ciy teg ne al aaya te mu moom mooy li nga xam ne moom mooy aaya mooy njaal benn sóoratul mu'minuun nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne qad aflaha al mu'minuun qad dëgg-dëgg aflaha texe na al mu'minuuna way gëm ñi maanaam nga gis ne kon texe la koy waral mooy gëm yàlla képp maanaam kon loolu la wax mu ne alladina mooy gars yi nga xam ne hum ñoom fii salaatihim ci seen i julli yi xaashi'uuna maanaam mu ne ak aaya maanaam aaya yi ak wax ci loola moo tax loolu moo tax ñu soxla di ko jàng mu ne alladina mooy gars yi nga xam ne hum ñoom fii salaatihim ci seen biir julli yi xaashi'una ña ngay toroxlu maanaam dañuy toroxlu ci kanamu yàlla borom bi subhaanahu wa taala wàcce seen bopp jublu ci borom bi subhaanahu wa taala loolu nag lii ciy mën a dimbali nit moom mooy mu yëg ne du moom mooy def waaye yàlla mooy def di ko jaarale ci moom maanaam yàlla moom moo bëgg moom ci boppam mu toroxlu ci kanamu yàlla ak di jaamu yàlla moo tax moom mu koy def nii bu boobaa bu jàkkaarloog borom subhaanahu wa taala yëg gi mu yëg ne moom defalul boppam dara yàlla moom mooy soppandiku ci moom bu boobaa da ngay gis ne day daal di yomb ci moom maanaam toroxlu googu muy toroxlu ci borom bi subhaanahu wa taala day daal di yomb ci moom te comme ni nga xam ne moom la ko imam ash-Shawkaani rahimahullah waxee fii ci fatxul ci fatxul qadir maanaam ci ci aaya bi mu ne mboolem borom xam yi dëppoo nañ ci ne maanaam julli moom maanaam doo ca am lu dul la nga ca teewlu maanaam mooy teewlu googu mooy xushuu gi maanaam teewlu googu concentration boobu présence du cœur boobu parce que sa xol teew ci julli gi loolu dong nga am ci biir julli gi waaye su fekkente ne nag teewluwuloo bu boobaa bàkkaaru ñàkk julli gi dana la teggeeku waaye doo ci am dara dégg nga na ak gaa yi nga xam ne ñoom hum ñoom way gëm ñi ñooy ñan mu ne mu indi d'abord ñi nga xam ne ñoom seen suñuy julli dañuy toroxlu du ñu julli di parax paraxee di di di di ko julli ak di mel ni ko koo xamante ne affaire bi soxalu leen maanaam du ñu gis ne li ñuy def ni mooy li ëpp doole li am mooy taxaw toog ci kanamu yàlla maanaam di jàkkaarloog yàlla di ko jullil mooy li gën a màgg li nga xam ne moom moom la ñu am waaye euh, bu fekkente ne buñ nee la sëñ diw ñëw na fi wala ñu ngi dem nañ dem seeti ji sëriñ diw nga daal di préparer wu def la nga war a def yépp dem seeti ji ko jàpp ne loolu lu rëy la waaye bu fekkente ne ci kanamu yàlla nga war a dem loolu lu loolu taxu koo bari solo loolu dëgg-dëgg moom mooy xamuloo li la tax a jóg mu ne walla walladina ak gaa yi nga xam ne hum ñoom ane lax wi ci lépp loo xamante ne ay ay ay ay ay mboosóor la ay caaxaan la moo mu'riduna dañ koy dummóoyu kon lépp loo xam ne ay caaxaan la ay mboosóor wax yu doyet yi léeboon lippoon ah, waxi caaxaan ah, sabar geek xeet yooyu yëpp dañ koy dummóoyu walladina ak gaa yi nga xam ne hum ñoom li zakati ñeel azaka fa'iluna dañ koy jof maanaam ñoom azaka moom dañ ci xar seen tànk tubéy ngir joxe ko walladina ak gaa yi nga xam ne ñoom li furujihim ci seen seen seen seen pëy yi xaafisuna dañ koy wottu ñoom dañuy wottu seen pëy yi illaa ndere xanaa ala azwajihim ci seeni soxna yi aw wala boog maa lépp loo xam ne malakat moom na ko ay maanuhum seen ndeyjoor te moom mooy jamono ya nit ñi daan am ay jaam di leen di leen di leen jabaroo loolu maanaam ñoom loola eh, ñooña tamit ñoo ca génn waaye fa innahum moo tax ñi nga xamante ne ñoom lii la xayru malumin a nekkuñu ñoo xam ne dañ leen di ŋàññe ñi nga xamante ne dañ maanaam mu mu lay wan ne aar bi nit ki di aar pëyam ak di wo di di di di di di di wommatu di bàyyi xel li nga xam ne moom mooy digganteem ak ni muy doxalee maanaam ak jigéen ñi jigéen ñi ak góor ñi maanaam seen ni ñuy bàyyee xel seen euh, distance yi ñu war a am ak bàyyi xel ni nga xam ne noonu la ñu war a doxalee loolu dafa nekk ponk bu rëy rëy ci ngëm yàlla mm-hmm. te dafa bokk ci bokk na ci li gën a rëy lii tax nit ki yegg ci yàlla waaye képp koo xamante ne amul benn lu muy sàmm ci yooyu yëpp bu boobaa da ngay gis kooku ak ngëm yàllam day day gaaw a woyof xoolal li imam Sufyan as-Sawri wax rahimahullah mu ne damaa gis wóomu benn jigéen mu xañ ma ma naafi la ñetti weer guddi mu xañ ma ma la ñetti weer guddi loolu maanaam kon ah ñi nga xamante ne ñoom dañu am problème mu la guddi nañ xool bu baax seen problème fu mu jóge moo tax imam Hasan al-Basri radiyallahu rahimahullah radiya anhu di wax ne eh, eh, maanaam loolu borom bi subhaanahu wa taala maanaam naafila guddi moom borom moom soppeem yi rek la ko la ko la ko jagleel maanaam da koy xañ ñi ci des parce que le fait que ñooñu maanaam le fait buggul déeyaalee ak ñoom moo tax mu xañ leen ko ñu nekk ci yeneen ñoo waaw yal nañu yàlla sàmm daal subhaanallah dégg nga kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah, coom wàllu wàllu jigéen ñi daal lépp lu aju ci jigéen ñi dañ koy moytu loolu ponk la ci ngëm de fa man képp koo xam ne ibtaga mi ngi sàkku wara azalika la maanaam la nekk ca ginnaaw loola fa ulaayika yooyu la gaay hum ñoom alaaduuna ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo jalgati ñi nga xam ne ñoo jalgati nag mooy ñi nga xamante ne ñi ngay jéem a ah maanaam sàmmuñu seen pëy ci bu ñu xoolee ak par rapport ak ñeneen ñi nga xamante ne maanaam euh, ginna maanaam mooy ñi nga xamante ne par rapport ak nañ leen daganalal te moom mooy seen soxna yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci seeni ndeyjoor mu bokk na ci ñooñ mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy way gëm ñi nga xam ne ñoom laa ñoom dal dëgg-dëgg texe nañ mooy te ñoom mooy ne texe nañ ci seen digganteeg borom bi subhaanahu wa taala texe nañ seen àjjana taxaw na texe nañ ngir ne eh, ñoom eh, ñoom danañ mën a dem ci yàlla maanaam ñoom seen yoonu yàlla taxaw na mu ne wallazina mooy ñi nga maanaam mooy ñi nga ñi nga xamante ne hum hum ñoom ala salaatihim ci seeni julli yu yu xaafizuuna dañ koy wottu maanaam mooy dañuy wattu seeni julli yi dañ ciy saxoo am na ci beneen aaya ci sóoratul ma'aarij fi nga xam ne foofu lay waxee yoon yaa ñuy jaar ngir dem ca yàlla mu ne walladina hum ala salatihim daa'imuna ñi nga xamante ne dañuy sax ci seen julli voilà mooy ñi nga xamante ne maanaam dañuy sax xam nga yu xaafisuna mooy dañuy wommatu ci seen julli yi maanaam moom mooy duñ ko tardé duñ ko rate pour rien au monde maanaam bu àdduna doon tukki sax ñoom deewuñu ah julli moom daañ ko def li nga xam ne moom mooy après leneen gars yi ñu après nañ xool lu ñuy régler voilà maanaam mais julli mooy li nga xam ne laa budda ñu def ko maanaam mënta ñàkk c'est que problème bi mooy dafa mënta ñàkk maanaam dee moo gën julli romb te defoo ko dee moo ko gën mais foofu maanaam cest euh, bi nga xam ne ak neurones yi nga xam ne fii la ah non man non du ma mën a julli maanaam loolu fa muy ne ci ci bopp bi loolu dagg nañ ko moom dañ koo dagg. maam ak lu mën a xew daañ julli dañuy dee après garawul mais julli moom daañ ko def voilà amma li nga xamante ne moom mooy ñi nga xam ne <laughs> dañuy sax nag ci seen julli mooy dañuy sax ci xaalu julli bi maanaam mooy ñoom ni ñuy toog toog di wor di toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala seen xol di aju ci yàlla buñ génnee ci julli bi noonu lañuy ñuy continuer ñoom dañ ciy sax daa na waaw mu ne ak ñi nga xamante ne mu teg ci ne ulaayika yooyu gaay hum ñoom alwaarisuuna ñoom ñooy dono yi ñoom dëgg dëgg ñooy dono yent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg gaa yaa ngi gaa yi affaire bi leer na alxuraan leeral na lépp wallahi leeral na lépp gaa yi ñoo bëgg leneen rek waaye ah awalam yakfihim anna anzalna alayhimul kitaaba tutlaa alayhim xanaa doyu leen ne wàcce nañ ci ñëw ab ab téere muy alquran boo xam ne ñu ngi koy jàng ci ñoom wallahi alquran doy na leer na leer na nañ nañ nañ képp koo xamante ne yaa ngi bëgg leneen loo xam ne moom ngay attewoo lu bokkut ak alquran ak sunna vraiment yow dangaa xamul li xew mooy yaa ngi ci ay nelaw yu méttee méttee méttee méttee méttee non yamuloo sax ci nelaw mais dangaa ngaa xëm xam nga comment comment maam nit ki léegi gis ku dugg comment te tëw a génn ci loolu nga ne en fait. yàlla nañu yàlla sax mbir mi leer na de lii mooy baas bi koy natt natt ko ci lii kuy natt boppam na natt boppam ci lii mm-hmm. mu ne alladina ñooy ñi nga xam ne yarisuna ñooy doon na al firdaws firdaws hum ñoom fiha te foofa xaaliduuna la ñuy biir mu ne kon kon lii moom maanaam moom mooy bunt bii nga xamante ne maanaam moom bunt bi nii la ko tudde gis nga bunt bi ni mu gudde turu bunt bi waaye ngir ne day leeral rek maanaam euh, euh, day leeral euh, mbir mi rek mu ne qaala xaddasana maanaam bil isnaadil muttasil fi awal kitaab ilay juróom-ñeenteelu xadis bi mu ne xaddasana abdullahi ibnu muhammad te moom mooy abdullahi ibnu muhammad ibnu abdullahi ibnu jaafar al jof al buxaari muy abu jaafar al yi al jof yi ñu gën koo xamee ci al musnid yi maanaam ngir ne maanaam dafa mokkal lu bare bare bari ci ay xadis yu mu jàngee ci ay sëriñam maanaam nga xamante ne di ko di ko di ko di di ak càllale yi maanaam mokkal gu yéeme moo tax ñu naan ko almusnid yi waaw nga xamante ne moom sëriñu imam al-Bukhari la maamam moom mooy ki nga xamante ne moom moo tuubal maami imam al-Bukhari waaw Mughira xam nga imam imam al-Bukhari euh, euh, moo ngi tudd Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibnul Mughira ibnu Bardisba ba moom du woon jullit Mughira moo nekkoon jullit maamam nag Mughira boobu ci loxol jox fii maanaam la la tuub la la duggee woon ci lislaam moo tax ñu ngi koy tuddee moo tax imaam al-Bukhari ñu naan ko al-Ju'fi yi rahimahullahu rahmatan wasi'a dégg nga mu nekkoon kon euh, Abdullahi ibnu Muhammad mii muy moom jàngal nañu moom moom moo ñu nettali qaala nee na xaddasanaa nettali nañu abu amirin al aqadi dégg nga ah, bala ñu ko bala ñu bala ñu te jàll abu jaafar al al al al ah, ah, wala bokk waa abu amirin al aqadi rahimahullah moom mu ngi tudd abdul malik abdul malik ibn amrin al qaysi mu gën a siiwee ci abu amir moo tax ñu ko abu amir al aqadi al basri al makki maanaam bu ñu waxee nag ni maanaam comme ñu ne al basri al makki maanaam li muy tekki mooy Basra la dëkkoon ginnaaw ga mu dem dëkki màkka loolu lay tekki maanaam yu mel noonu saa yu ñu ko waxee dañ koy wax ci ñii ne ñu naan par exemple al kuufi al madani al basari loolu li muy tekki mooy fii la dëkkoon gannaaw ga mu dem dëkk fee gannaaw mu dëkk fële la tax nag ñu koy mën a askanalee dëkk bi ne kii kat euh, léegi maanaam nangam léegi moom Makka maanaam Makka la dëkk wala Makk wala Mekwa la wala Madinwa la wala yu mel mooy. su fekkente ne toog na ci dëkk ba lu war a tolloog ñeenti at maanaam ñeenti at ci lislaam foo ko toog rek mooy léegi ci dëkk boobu nga dëkk maanaam loolu nag moom ci kaw loolu comme maanaam mën nañu wax nag comme masalan bu ñuy joxe exemple nañu al imam ibnu rajab al kawlaxi al liyoni voilà masalan loolu euh, maanaam <laughs> waaye lu ci ëpp nag dañ ciy daal di dañuy yokk summa ci ginnaaw bi maanaam al al al kawlaxi summa al liyoni kon moom al basari dégg nga moom deux cent quatrième année maanaam deux cent quatre année deux cent quatre ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna euh, am na ñu ne deux cent cinq la mu ne qaala xaddasanaa Souleymane Ibn Bilal te moom mooy Souleymane Ibn Bilal al-Qurashi at-Taymi mawlaahum moom mooy dàkkantalam mooy Abu Muhammad am na beneen dàkkantal moom mooy Abu Ayyub moom ngi génn àdduna cent soixante-dix-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi am na ñu ne cent soixante-douzième année la mu mu nekkoon nit ku sell sell koo xamante ne euh, ku ku ku ku sell la comme ni ko borom xam-xam yi waxee moom mu jëlee ci al rahimahullah mu jëlee an mu ne jëlee nañ ci Abdullahi ibn Dinar euh, moom mooy ku dëddu àdduna ku màgg kook nga xamante ne waa lu tasawuf fonk nañ ko lool di nettali ay waxam lu bare bare muy Abdullahi ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi mawlaahum moom dàkkantalam mooy abu abdurrahman almadani ndax madinatul munawwara la dëkkoon ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nga xam ne te abdullah ibnu omar ibnu alxataab radiallahu taala anhuma moom moo ko moom la nekkoon moom moo ko goreloon moo tax mooy abdullahi ibnu dinar moom an abi saalehin te abu saaleh boobu gis moom mooy zakwaan maanaam zakwaan la tudd maanaam abu saaleh mooy dàkkantalam mais zakwaan assamaan az-Zayyat al-Madani moom mooy al-Madani euh, moom euh, rahimahullahu taala moo tax ñuy wax ne ñi gën a wér ci ab Abu Hurayra mooy ibn al-Musayyib ak Abu Salih bi hmm. ak Muhammad ibn ak al-Maqbari ak al-A'raj ak Abu Rafi' moo tax abu saalih bi ci ñu gën a wér ci ñuy jëlee ci sayyidina abu hurayra la bokk radiyallahu taala anhu mu ne wa an abi hurayrata maanaam an abi hurayrata moom mu jëlee ci abu hurayrata radiyallahu taala anhu moom mooy a ah, abu hurayrata ad-dawsi maanaam moom ni ah, nga xamante moom mooy li gën a siiw ci ni mu tudd moom mooy abdurrahman ibn sakhr wax nañ ci ay wax yu bare bare bare bare bare waaye mi ngi li nga xam ne moom la gën a siiwee moom mooy ah, mooy Abu Hurayra moom dàkkantalam la gën a siiwee que turam turam boroom xam-xam yi comme li nga xamante ne noonu la al imam al-Hafiz ibn Abdul Barr wax rahimahullahu taala nee na euh, nee na moom euh, euh, am na lu tollook juróom fukki tur yoo xamante ne borom xam-xam yi wuute nañ ci ni mu tudd ba ci juróom fukki tur voilà bokk na ci mais bi ci gën a siiw mooy Abdurrahman ibn Sakhrin ad-Dawsi ndax waa Daws la. voilà am na ñuy wax ne Amr ibn Abd Shams am na ñu ne Abd Shams ci boppam rek la tudd euh, ñu ñu ngi ko doon dàkkantele tamit Abul Aswad boog loolu tamit bokk na ci dàkkantam talam hmm. yi mu ne ad-Dawsi al-Yamani al-Madani ndax Madinatul Munawwara la dëkkoon ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam maanaam mu ngi génn àdduna cinquante septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. am na ñu ne cinquante huit am na ñu ne cinquante neuf mooy ki ëpp li nga xamante ne moom la soloo ci xadiisu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek moo ci solo lu ëpp sept mille xadiis maanaam mooy sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala te ànd ak li mu ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam matul ñeenti at diggante ñett ak ñeenti at la ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gënoon a mokkal comme ni nga xam ne dinañ ko gis insha allahu taala moom mu sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala anhu an nabi mu jële ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na al imaanu ngëm yàlla bid'un aw pàcc la wa sittuuna nangam la bid'un nangam la wa sittuuna ak juróom benn fukk shu'ba ci ay xaaj ci ay xaaj wal hayaa'u waaye kersa shobatun ab xaaj la minal imaani ci ngëm maanaam nga gis ne dafa tudd xaaji ngëm di la wax ne la ngëm ndekete du benn xaaj kese moo tax am na ci riwaayaat am na 66 am na 67 bi nga xam ne nag mooy bi gën a wér mooy bi imam al-Bukhari indi rahimahullah moom 66 la insha allahu taala danañ ko gis am na bu imaamu muslim rahimahullah indi mooy 67 te am na 76 euh, am na 77 yooyu yëpp am nañ ci ay wuute yu borom xam-xam yu maanaam ci ay riwaayaat waaye yii 66 ak 67 ñoom ñoo gën a dëgër hmm. ah, kon loolu moom mooy ngëm maanaam ne juróom-benn fukki xaaj la ak juróom-benn ah, li ëpp ñi sharh hadis bi ci juróom fukki xaaj ak juróom-benn juróom-benn ak fukki ak juróom-benn mooy 66 lañ ko lañ ko def te moom mooy nombre lan allah hmm. ok dégg nga kon loolu moom mooy mooy wane ni. ngëm yàlla kon ay ay ay xaaji xaaj la yu baree bare maanaam le fait que mu nekk 66 mooy ne boo incarné 66 euh, maanaam boo incarné maanaam mboole mbir ngëm yàlla ngir ne ëpp na ko. Hmm. parce que am na yeneen xadis yuy wax ci 300 jikko ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na yeneen i xadis yuy wax ci yeneen mbir yoo xamante ne maanaam lu ëpp 66 yi la. Hmm. waaye li muy teg ci kii ak ishaara la maanaam buy wane ne junj la bu yenente bi. sallallahu alayhi di junj di wane ni képp koo xamante ne da ngaa dem ba mu nekk susan maanaam matal loolu maanaam matal mboolem xaaju bi dangay daal di nekk ki nga xamante ne da borom bi subhaanahu wa taala da lay ràng mboolem turam yeeg meloom yi bu boobaa dangay daal di mujj nekk ki nga xam ne yow yaay abdullahi yaay jaamu yàlla bi maanaam jaamu yàlla bu mat bi moo tax mu ne boo xoolee ci xadiisu Hiraql bi gisoon nañ ko min muhammadin abdullahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam muy maqaama abdullahi moom mooy tamit maqaama xutbu zamani ngir ne mat gi nga xam ne moom lañu ñu mat maanaam kon maanaam euh, kon xadis euh, boobu xadis boobu imam al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci xadis numéro 24 indiwaat na ko ci xadis numéro 6118 euh, imam muslim rahimahullah indi na ko xadis ci ñaari bërëb ci xadis numéro 35 imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 2009 ak 2614 imam an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko ci maanaam tegale ko ci cinq cinq 5004 5005 ak 5006 ci euh, ci sunanam hmm. imam Abu Dawud rahimahullah indi na ko ci xadis numéro 4676 imaam eh, Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala eh, moom indi na ko ci juróomi bërëb 8926 9361 9710 9748 ak 10512 ci musnadam rahmatullahi ala al jamii kon ñu dugg ci beneen buntu mooy baabun nee na ab bunte ngi nii mu ne al muslimu jullit piir allah déglu leen de mu ne al muslimu jullit piir ñu ne waaw mu ne man mooy ke nga xam ne salima mucc na al muslimuuna mboolem jullit ñi min lisaanihi ci làmminam woyat yi ak loxoom maanaam li mu ci nam mooy ayu làmminam ak ay loxoom waaye waxul njariñu làmmin ngeeg njariñu loxo yi <coughs> maanaam kon bunt bii dafay leeral maqaam ak maanaam islaam hmm. maanaam kon maanaam bu ñuy wax islaam dafa am l'islam bi nga xamante ne mooy diine ji mu am islaam bi nga xamante ne moom mooy martaba bi mooy dimension bi bu boobaa islaam boobu nga xam ne mooy dimension bi moom tudd nañ ko ci xadis euh, bi nga xamante ne foofu lay waxee baabul imaani wa qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam buniyal islaamu ala xamsin mooy maqaamal islam boobu loolu ci xadis sayidna jibril bi lañ koy xamee ra euh, alayhi salaatu wasalaam loolu daan ci ñëw insha allah waaye fii nga xamante ne moom lay wax nag ci xadis bii maanaam fii bunt bi daf ci leeral ne nit ki nga xamante ne moom moo incarné maqaama islam ba mu mat dafa am nu muy mel mu am maqaama iman tamit am maqaama ihsan maanaam maqaama bi nga xamante ne moom mooy maqaama islam ki nga xamante ne moom la ñuy wax al ci biir wàllu yi ñu naan kii de am na maqaama islaam bu boobaa day incarné turu yàlla bi ñuy wax assalaamu bu boobaa turu yàlla boobu lay incarné bu boobaa nag kooku moom la ñuy wax muslim moom la imaam al Buxaari rahimahullah di leeral fii ana ban maqaama maqaama boobu lan mooy jikkoy nit ki ko amee <coughs> mu daan ne ah, kon mooy ne mu indi yaxu xadiis bi yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam muy exactement lañ doon junju sànq mm-hmm. ne imaam al Buxaari rahimahullah bi indi dafa xorma bu rëy bi mu jox yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak alquran moo tax moom day indi yax bi ci boppam ngir mën a leeral mbir mi mu indi kon muy xadis fukkeelu xadis bi mu ne xaddasana Adam te moom mooy Adama ibnu abi Iyas ah waaw moom tudd na ko sax nee na ibnu maanaam nee na xaddasana Adamu ibnu abi Iyas muy Abdurrahman ah, ah, dañ koy wax tamit Naahiya abi Iyas mooy mooy dañ koy wax tamit Naahiya mooy ibnu Muhammad ibnu Shu'ayb al-Khurasani al-Marwazi moom kon Marwa la dëkk maa wara an-Nahr la dëkkoon. Ah, mooy abul xasan al maanaam mooy dàkkantalam xabul abul xasan al asqalaani moom ca asqalaan la dëkkoon maanaam euh, ca euh, Palestine mu ne moom mi ngi génn adduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaayu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année euh, na ñu ne deux cent vingt et unième année mu nee na qaala xaddathana imam bu mag boobu rahimahullahu rahmatan waasi'a mooy Shu'bata ibnul Hajjaj ibnul Ward al-Ataki al-Azdi ñu koy dàkkantalee Abu Bistam al-Wasiti al-Basri moom mooy ki nga xam ne moo njëkk wax mooy imam bi njëkk a jàngale affaire jarh wa ta'dil maanaam ni ñuy jamee ñan nan lañuy ñuy xàmmeewee kan mooy ki wir ak ki wirut maanaam nan la ñuy mën a tegee ay signes di jàngale. di jam nit ci xadis wala bañ ko wala bañ ko bañ ko wala ñu koy wéral maanaam moo ko njëkk a jàngale ca Basra gën koo leeral di imaam bu màgg a màgg di amirul muminina maanaam maqaama amirul muminina ci xam moom mi Shu'ba bi amoon na ko ñu néew ñoo ko am amirul muminina euh, moom moom moom nga xamante ne bokk na ci li mu ràññeekoo ko comme imaamu Malik comme Sufyan al-Thawri comme Mansur ibnul Mu'tamir ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñu mel ni ñoom mooy na ñoom du ñu solowee lu dul ci ku wér képp koo xamante ne dégg nga sooba nee na diw nee na ma xamal ni kooku moom see boo jarul sax ngay laaj ndax dëgër na wala dëgërut ndax Shu'ba du jàngee ci xadiis du jël lu dul ci ku wér ki noonu képp koo xamante ne day am looy nëpp nëppal ci say wax moom day teg say wax wala boog dana la topp ba xam dëgg dëgg ndax la nga wax da nga ko dégg waaw la dégg mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullahu rahmatan wasi'a muy imam bu màgg a màgg a màgg màgg ci xam-xam xadis bi kii dafa bokk ci ñi ñu war a xam waaw dafa am ñoo xam ne moom spécialement dañ leen war a xam voilà <laughs> kii dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ ko war a xam maanaam mooy euh, moom ca waasit la dëkkoon ñu koy wax Abu Bistam euh, Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki summa al asdi summa al basri rahimahullahu rahmatan mun al asdi mawlaahum mooy al wasiti bokk al wasiti summa al basri quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la génn àdduna nee nañ quatre am na ñu ne quatre-vingt-troisième année la génn àdduna moom mu ne Shoba mu ne an Abdullah ibn Abi Safar mu ne Abdullah ko moom mooy Abdullah ibn Abi Safar <coughs> ah, te moom mooy Sa'id ibn Yahmad dañ koy wax ibnu ahmad tamit ibnu muy euh, said muy abu safar bi baayam dañ koy wax euh, dañ koy wax said muy said la tudd ibnu yahmad dañuy wax tamit ibnu ahmad dañ wax tamit ibnu kasir muy alhamdani as-sawri al-kufi mu nga dëkkoon ca kuufa mu ngi génn àdduna ci xilaafa marwan ibnu muhammad maanaam wax nañ ne tamit ne ci xilaafa xaalid la génne àdduna ca iraq maanaam kon moom euh, Euh, moom moom ku ku ku moom it ku màgg la di bokk ci sëriñu Shu'ba yi hmm. mu ne moom kon Abdullah ibn euh, abi safar wa Ismail te moom mooy euh, Ismail ibn abi Khalid Hurmuz maanaam Hurmuz la abi Khalid bi bàyyam tudd mooy Ismail ibn abi Khalid moom dàkkantalam mooy Abu Abdullah mu ngi génn àdduna cent quarante sixième année ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi am na ñu ne cent quarante cinquième année la E, génn e, àdduna e, maanaam Shu'ba quatre-vingt-deuxième année la gane àdduna du ci la génn àdduna voilà voilà ci la gane àdduna ngir ne bi cent quarante-quatre voilà ci la gé gane àdduna maanaam kon Abdullah ibn Abi Safar moom ak Ismaïl te moom mooy Ismaïl ibn Abi Khalid mu ne ani Sha'bi moom moom ash-Sha'bi kii bokk na ci ñu war a xam mooy Amir ibn Sharahil ibn Abd maanaam mooy imam bu mag mu ñu ñu koy dàkkantalee Abu Amran mooy Abu Amran a shabi rahimahullah ne dëkkoon Kuufa rahimahullahu rahmatan waasi'a mu ngi ganee adduna vingtième année ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. am na ñu ne vingt-et-unième am na ñu ne vingt-deuxième am na ñu ne vingt-huitième waaye mi ngi génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu wax ni wax waaye li gën a siiw li gën a wér mooy ne cent troisième année la génn la génn àdduna euh, moom nag kon fu gudd fan la relativement par rapport ak ñu bëree bëri ci gars yi euh, mooy abu am abu amrin euh, muy amir ash-sha'bi rahimahullahu rahmatan waasa bokk ci taabi yu mag yi mu ne an abdullah ibn amrin te moom mooy abdullah ibn amrin ibn ibn al-Aas ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Hasis ibn Ka'b foofu la bokke ak Yonent saa mooy Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi as-Sahmi dàkkantalam moom mooy abu moom na ay dàkkantal ba abu Muhammad ak abu Abdurrahman ak abu Nasir yooy yëpp ay dàkkantal lañ moom Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma ci al-abadilatul arbaa mooy ñeenti Abdullah yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon. Ah, gone ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba pare toxal lu bare bare ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax abdullah moo tax saydna abdullah ibn ah, ibn amr ibn al as radiallahu taala ma nekkoon tamit jaamukatu yàlla bu magga magga magg boo xamante ne dinañ ko gis ci xadis yi insha allah koo xamante ne ku dëddu addu la woon ci koo xamante ne ku ràññeeku la ku ci yéeme yéeme ko gis ci xadis insha allah radiallahu anhuma annahu qaala maanaam mu ne an nabi mu jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne al muslimu nee na jullit piir maanaam ki nga xam ne moo yegg ci maqaamay ne islaam maanaam lii tegtalewul ni ku melut nii rek doo jullit waaye li muy tegtale ne mooy maqaama islaam bi ñuy wax soo ko matalee bokk ci muslimuuna yi ci xadiis ci ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wàllu yàlla yu mag yi nga xam ne ñoom maqaama boobu dañ koo am bu tuddee muslim bi nga xam ne dañoo incarné turu yàlla bi nga xam ne mooy assalaamu comme ni ñu ko gis woon ci maari ji moom maqa moo bokk na mooy ni ñuy ràññee koo mooy nii mooy man dañu koy xam ne la salima mucc na al muslimuuna mboolem way gëm ñi mboolem jullit ñi ci des maanaam fii nag dafa wax jullit ñi maanaam muy mafhumul xaalib la am maanaam ngir ne ndax maanaam iza xaraja nas nas maxrajal xaalib lam yu'tabar mafhumu maanaam loolu loolu moom mooy qaayida bi maanaam bu fekkente ne maxrajal xaalib la maanaam mooy jullit ñëpp ñoo ànd ci lii mi ngi mel ne tey bu ñu nee ah fi mu toll allocation bii de France yëpp am nañ ci droit maanaam li muy tekki mooy képp koo xamante ne dëkk nga France waaye te tëlewul France français yi kese maanaam ndax étranger yi sax dañuy am droit boobu ci allocation boobu. voilà loolu moom mooy waaye bu ñuy wax dañ naan france yi ngir ne France lañ dëkk dégg nga waaw loolu moom mooy masalan lii mooy tey maanaam mooy al muslimuna jullit ñi maanaam li muy tekki mooy nit ñëpp rek fépp fu nit foo dëkk rek ci nit ñi dañoo war a mucc ci min lisaan yi ci làmminam wayat yi ak loxoom mm-hmm. maanaam ci làmminam ndax làmmin dafa am ay maanaam ñu ne tamit alqalamu ahadu lisaanayni xalima mooy benn ci ñaari làmmin yi Mhm. maanaam ayu làmmiñ bi teg tegtalewul rek ne doo wax waaye say mbind sax boo ci mbind doo wax lu ñaaw doo doo dal doo wax lu ñaaw ci nit ñi nañ mucc ci sa ay nit ki noonu am na beneen xeetu làmmiñ loru làmmiñ goo xamante ne boobu bu la waaye mi ngi mel ni mbëllee nga génne làmmiñ joxuñ ko nit ki kooku tamit xeetu lor la yooyu itam <laughs> ngir ñaawal ko la <laughs> wala yeneen wayadi yi ak loxoom loxoom tamit ay loxoom daf ciy mucc mooy maanaam dafa tudd loxo bi ngir tudd cër yi jëf yi mm-hmm. ngir tudd jëf ji maanaam askanale jëf ji waaye tegtalewul loxo bi kese waaye du ne doo ko dóor kese waaye ay loxo mooy lépp loo xamante ne daf koy jéem a dox di ko wax di def maanaam ba loola am ci maanaam masalan tey buñ ne ah kii daal euh, buur moo teg loxo ci sama terrain buur teg na loxo ci sama terrain teg te dewul ne daa jël loxo bi teg ko ci terrain bi waaye lu muy teg fi mooy da koo nangu <laughs> ba amatuma droit am ci yegg ca mm-hmm. donte nekkul di ko téye nii mu koy téye nii mm-hmm. voilà moo tax ah jëf ji la ñuy wax voilà moom la ñuy wax loxo bi mm-hmm. maanaam kon li nga xam ne moom lañ ci nam mooy lépp loo xamante ne looy dox ak di ko wax la ak lépp lu aju ci mbir moomu la rek ak di ko jëf maanaam daf ci daal di duggaale maanaam moom moo tax kon mu ne jullit piir kooku mooy ki nga xamante ne maanaam nit ki bu demee ba nga xamante ne mboolem nit ñi mucc nañ ci ay ay waxam ak ay làmminam ak ay loxoom mooy ne kooku yegg na ci maqaamal islam mooy yegg nekk na muslim waaye moo tax maqaama yi day am ay jikko yu muy àndal du ay wax rek de yegg diw yegg na maqaama sàngam ngir ne mooy doomi diw wala ngir ne moom de loolu tekkiwul lool de wala ngir ne moom mooy moom lañ ko yaakaaree dong déedéet est feeñ na ci ay jikkoom dégg nga mu ne wal muhaajiru ki nga xam ne mooy ci gàddaay nag mooy man ka nga xam ne hajara dafa gàddaay maa lépp loo xam ne naxaa tere na ko allah bur yàlla anhu ci moom maqaam ak muy haajir tamit maqaam la ci wala wilaaya mm-hmm. mooy koo xamante ne mboolem lu yàlla tere rek moom daf koy daw gàddaay ko loolu moom mooy kooku muhajir kooku maqaama bu rëy rëy la ci maqaama wilaaya mm-hmm. waaw ndax loolu ci la nit ki di mën a yeggee maanaam ba am perfection bi nga xamante ne ci lay duggee sax ci waa bokk ci waa ahlu diwaan nga ndax gàddaay gi nga xam ne moom la gàddaay mboolem lu yàlla teel maanaam kon moo wal mu aajaru kon mooy mu ne mooy mooy ki nga xamante ne moom mooy mu ne qaala abu abdullah subhaanallah qaala qaala wax na abu abdullah imam mooy kan imam al ndax moom dàqante la mooy abu abdullah maanaam moo tax mu naan xaala waxul kultu nee naa maanaam ndax ñoom ah, dafa bokk ci ni nga xam ne moom lay doxale mooy dafa maanaam salaf yi noonu lañ daan waxe ko xoolee xaala boo xoolee ah, moom fii dana xaala abu abdullah maanaam boo xoolee ah, al imam at-Tirmidhi rahimahullah danaan kaala abu isa ah ci téereem bi da nga ci gis lu bari kaala abu isa ah voilà maanaam mooy moom naka noonu ku mel ni alxaafis ibnu abdul bar daana qaala abu omar ah mooy moom maanaam ñoom loolu la ñuy wax ngir ne dañoo dem ba fàtte seen tur maa ba dañoo dem ba fàtte seen bopp plutôt fàtte nañ seen bopp duñ gisati seen bopp waaw ki fi yàlla samp daal muy liggéeyal diine ji lañ lañ gis te mooy abu abdullah mooy al imam muhammad ibnu ismail al buxaari rahimahullah muy imam bu mag radiallahu anhu wa arda mu ne waqaala te wax na abu muawiya te moom mooy muhammad ibn xazim at-tamimi as-saadi mawlaahum mooy abu muawiya ad-darir ñu koy wax abu muawiya ad-darir li tax ñu naan ko ad-darir nag moom mooy dafa silmaxa woon mooy tax ñu naan abu muawiya ad-darir al-kufi moom mi ngi génn àdduna 194e année ginnaaw gàddaaw yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dëggoon dëkkoon ca kuufa maanaam moom moo tax bu ñu xoolee xadiis euh, bi moom dafa ne qaala xaddasanaa mu ne qaala abu muawiya mu ne waaw mu ne xaddasanaa daawud te moom mooy euh, daawud ibn abi hind moom mooy daawud ibn abi hind ñu koy dàkkantele abu bakar ak abu muhammad mooy dàkkantelam mu ngi génn àdduna cent quarantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy Qushayri mawlaahum waaye basara la dëkkoon après mu dëkk xuraasaan euh, maanaam nekkoon ca marwa ah dëkkoon Marwa maanaam moom moom kon moom mooy ah, moom mooy moom Daawud boobu mooy Daawud muy muy muy Daawuda ibnu Abi Hind rahimahullah mu ne an Amir te moom mooy kan ash-Sha'bi waxoon nañ ko maanaam kon nga gis ne bu ne an ash-Sha'bi fii ba pare daal ni fii an Amir maanaam dañuy xam ne benn nit ki la loolu moom mooy njariñal ñu xam lan mooy dàqantal nit ñi ak lu tax nit ñi ñu leen di wax nangam maanaam ak maanaam bu ko defee su ñu leen woowee seen dàqantal wala ñu woo leen ci seen askan ak yu boobaa ñu xam ne diwu sàngam la comme buñ nee am na kuñ ci gis lu baree baree bare mooy kat az ñu ne Ibn Shihab nga xam ne moom la ñu ne az-Zuhri ñoo xam ne moom la Abu Bakar Muhammad ibn Muslim nga xam ne moom la loolu moom mooy njariñ gi fii nii moo tax ñu ne mu ne an Amir annahu qaala nee na sami'tu Abdallahi dégg naa Abdallahi te moom mooy kan voilà abdullah ibn amr ibn al-aas ndax lan ndax ash yi moom moo soroo ci xadis bi ci abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu moo tax fii mu ñuy xam kan la an nabi jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallama maanaam fii li muy tegtale moom mooy ne li tax mu indi ko fii li tax mu indi ko moom mooy day wane ni maanaam dañ koo déggee ci moom maanaam dañ koo mooy mooy mooy ne imam Ash-Sha'bi wax jii daf koo dégg maanaam ndax an bi mu nee an jëlee nañ ci moom waxul maanaam ngir lënt lënt gi war a mën a am ndax imam ash ndax daf ko tadlis waaw wala déet loolu moo tax mu indi càllale gii ci tegu ngir mën a leeral ne càllale gii ànd ak ne def ne qaala Abu Muawiya te Abu Muawiya du sëriñu imam al-Bukhari rahimahullah waaye sëriñi sëriñam lañ waaye dafa indi wax ji taaliq ko ngir maanaam njariñ jii ci nekk rek mooy sami'tu li Amir wax ne mooy imam Ash-Shabi ne sami'tu dégg naa maanaam ñoo xam ne kon moo ko déggee ci moom directement mu ne wax qaala wax na Abdul A'la te moom mooy Abdul A'la ibn Abdul A'la ibn Muhammad moom turam ak turu baayam ñoo nuyoo loolu tamit beneen njariñ la ci xam boo beneen mbir la ci xam-xam xadiis mooy ngay xàmmee ñan la seen tur nuroog seen turu baay bu ko defee bu ñu waxee kii ñu xam ne ah jubluwuñ ci kii kee lañ ci jublu baay bi lañ ci jublu wala doom ji lañ ci jublu te loola nañ leen di xamee mooy seen sëriñ yi maanaam ñu xam ne kii sëriñu baayam diw la waaye kii du sëriñu doom ji diw mooy sëriñu doom ji dégg nga mooy kon Abdul Ala ibnu Abdul Ala ibnu Muhammad dañuy wax nañ tamit ne ibnu Sharahil la muy assami al muy Abu Muhammad al-Qurashi li nga xamante ne moom mooy kunyaam mooy Abu Muhammad euh, li nga xam ne mooy laqabam mooy Abu Humam maanaam lan mooy teqantal entre laqab ak kunya laqab mooy titre bi ñu la jox abu maam mooy boroom yitte yu mag yi voilà kunya mooy léeg-léeg ki ñu lay dàkkantalee ngir ne sa sa doom moo tudd noonu wala ñu mel noonu wala ñu dàkkantale mooy surno surno ak titre titre mooy abuma mooy mooy mooy laqab monsieur le ministre ah kooku laqab la kooku titre la dégg voilà dégg nga mu ne kon abdul ala an daawud muy kan mooy ibnu abi hind muy daawud ibnu abi hind rahimahullah nee an amir jële ci amir muy ash abu amrin ash-sha'bi muy an abdullahi muy abdullah ibnu lan ibnu amr ibnu ah, ah? ibn al-As radiyallahu taala anhuma an nabi mu jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam jëmmi xadis bi maanaam nga gis ne kon xadis bi euh, daf ko imam euh, imam euh, al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo solo ngir leeral lan maanaam maanaam yi wax yi ci des ngir leer ngir dëgëral mbir mi waa ngir dëgëral mbir mi mu ne kon maanaam kon xadis bi imam al-Bukhari indiwaat na ko feneen kese ci saxiixam mooy xadis numéro 6484 Euh, imaam muslim rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 40 imaam an imaam Abu Dawud indi na ko ci xadis numéro 2481 imaam an-Nasa'i indi na ko ci xadis numéro 4165 ak 4996 imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci fu bare bare bare ci musnadam naka noonu imaam ad-Darimi rahimahullah indi na ko ci xadis ci sunanam xadis numéro 2758. Mm. loolu moom mooy hmm, après suba insha allah na ñu kii ci baabu ayul islaami afdal waaw ah samedi waaw insha allah waaw